بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey kon ci tafsiru suuratul ma'aarij yegsi woon nañ fi borom bi subhaanahu wa ta'aala di waxe inna a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal insaana xuliqa haluu'an إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم foofu la borom bi subhaanahu wa taala mi ngi naan innal insaana naka doomu aadama naka nit day xuliqa bindef na ko alu haluwaa mu nekk aji caalit mu nekk yaafus isa saa yoo xamante ne rek massa woo laal na ko musiba jazua mu ne lacc wa isa massa woo waaye saa xam ne laal na ko lu mu tuuti tuuti mbiru adduna maanaam mooy am am adduna manua muy xañaakoon gisoon nañ ci suñu jotaay yi weesu li nga xam ne moom moo aju woon ci mbindub doomu aadama maanaam ginnaaw bi ñu leeralee baat yi gisoon nañ ci li nga xam ne moom moom aju woon ci mbindub doomu aadama ak li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ne doomu aadama noonu lay mel ci cosaan su fekkente ne maanaam soobuwul ci yoon woo xam ne dana ko jegeñal boromam subhaanahu wa ta'ala mu nekk koo xam ne day jokkoo ak borom bi subhaanahu wa taala su ko defee jikko yu ñaaw yi yëpp ak xeeti doxalin yu ñaaw yi yëpp daal di mën a denc moom gis nañ ci suñu jotaay yi weesu tamit li nga xam ne moom moo aju ci doomu aadama bu fekkente ne lool daf koo dal bu fekkente ne loolu daf mi nga xamante ne noonu euh, moom maanaam euh, li li li bakkan maanaam borom subhaanahu wa taala ni ko tabaxe ci suñ jotaay bi weesu leeraloon nañ ci li nga xamante ne moom mooy doomu aadama borom subhaanahu wa taala ni nga xamante ne noonu la ko tabaxe euh, noonu la ko defare ba nga xamante ne euh, moom doomu aadama kon dafa ame bakkan boo xamante ne dafa juddoo mu nekk xeetu coolóoli waaye mu nekk tamit coolóoli googu li muy nekk coolóoli mooy mooy buxaar mooy vapeur yépp dafa nekk kon noonu la tasaaroowee kon ci euh, mbindeef maanaam mbindam noonu la we ci jëmmam ji loolu moom moo tax nit yàlla yi di wax ne euh, fan téeméer euh, ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay sidit ñoom ñoo am ci doomu aadama sidit yooyu nag ay xeet yi siditu maanaam ay jikko la yoo xamante ne euh, léeg-léeg ay jikko yu doy waar la juróom-benn juróom-ñett maanaam ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ci am yooyu nag ñoom ñooy tasaaroo ci biir doomu aadama bi maanaam ngir ne bakkan moom moo leen maanaam moom moo leen génnee. su ko defee euh, nit ki jikko yooyu moom mooy tàkk ci moom wala boog mu fay ci moom képp nag koo xamante ne dañ ko war a defar dafa war a defaru faw jikko yooyu yëpp mu mu fay leen bu ko defee mu daal di taal nag yeneen jikko yi nga xamante ne ñoom ñoo safaanoo ak moom ñu nekk ay jikko yi nga xam ne ñooy jikko yi borom subhaanahu wa taala te jikko yooyu moom mooy jikko yi nga xamante ne moom mooy jikko yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te yooyu mooy yi nga xamante ne moom la melo woon ba borom bi subhaanahu wa taala tagg ko màggal ko yëkkati ko war wane ko ci mboolem goxi asamaan yi suuf si di wane ak màggaayam mu nekk ki nga xamante ne moom mooy kañu tagg ki ñu gërëm kë mu tudd noonu mu tuddee ko ko ci zahir ak ci baatin mu tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala ne ko innaka la ala xuluqin azim giñ naa ni yow mii amul benn sikki sàkk ci ne yaa ngi ci kaw si jikko yi nga xamante ne ñooy jikko yu kawe yi waaye nga nekk koo xamante ne ku màgg nga maanaam kon loolu yëpp mu nekk kon li nga xam ne mooy borom bi subhaanahu la ko taggee ngir yëkkati gi nga xam ne moom la ko yëkkati ci nag nan lañ koy doomu aadama ba mu nekk ki nga xamante ne day topp borom bi subhaanahu nekk ki nga xamante ne day melowoo jikko yooyu ci kenn ci biir ak ci moom mooy li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax tarbiya maanaam yar bi nga xamante ne moom la ñuy yar doomu aadama koo xamante ne day jokkoo ak borom bi subhaanahu wa comme ni nga xamante ne noonu la ko aay yi leerale aay yii dañoo leeral ne nit ki dafa nekkoo koo xamante ne dafa am ay jikko yoo xamante ne du ñu gënëm waaye nag nit ki war naa mën a fexe ba bokk ci ñi nga xamante ne ñooñu la aay yii di ñëw maanaam di leeral moo tax mu daal di daal di daal di wax ne illal musalleen ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jokkoo ak seen borom subhaanahu wa taala ci jokk ci moom maanaam jokk googu nag li nga xamante ne moom moo ko gën a mandargaal ci jëf yi nga xamante ne moom la doomu aadama di jëf mooy julli moo tax julli moom mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom mooy jaamu yàlla bi gën a màgg li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko kon yooyu yëpp gisoon maanaam lii mooy li nga xam ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu di leeraloon wàllu googu léegi nag bu fekkente ne maanaam kon li nga xam ne maanaam bakkan boobu dafa nekk tamit euh, cóolóoli googu waaye dafa nekk tamit benn xeetu tabax ma ni muy nekk nekk cóolóoli ak tabax la gu dëgër subhaanallah xool asamaan si ni ko borom subhaanahu bindee mu daal di nekk loo xamante ne xeetu cóolóoli la waaye dafa nekk loo xamante ne dafa dëgër këcc tamit mu nekk ak tabax loolu tamit moom mooy misaalu li nga xam ne moom moo ci bakkan bakkan boobu nag bu fekkee kon dañuy daal di gis tamit li nga xam ne moom mooy eh, borom subhaanahu wa fi muy waxee ci asamaan si di tudd asamaan si ci aay yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu di wax maanaam di wax ni nga xam ne noonu la ñuy mujj a mel eh, loolu tamit képp koo xamante ne day tarbiyo di dem ci yoonu borom subhaanahu wa war na def yitte ba nga xamante ne euh, asam euh, noonu asamaan si di def bu euh, àllaaxira ngir tiit ak ragal ngir mu ragal diggante ak boroomam subhaanahu wa taala noonu la bakkanam di def ba bi jeex ci moom waxoon nañu tamit bakkan dafa jafee jeexal ci doomu aadama te loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu am na ma gisoon nañ tamit tabax doomu aadama ak mi nga xamante ne noonu la doon la ko boroom subhaanahu wa taala tabaxe muy morphologie bi ba nga xamante ne buñ ko xoolee ci biiram ak ci bitam loolu dañuy gis lan moom mooy complexité bi maanaam jafe-jafe nga xamante ne moom moo am ci euh, mën a jëlee nit ci xaal bi nga xamante ne moom mooy xaalu xaloo maanaam xalaa gi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala fi mooy yaafus gi yaafus gi ak caalit gi ak yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci ñoom waaye war ko yóbbee ci ni mu nekk koo xamante ne bay bay day denc yooyu yëpp jege borom subhaanahu wa te moom mooy daal di jokkaloo lool moom mooy xaalu ahlul qurba ñi nga xamante ne dañoo jege borom bi subhaanahu wa ta'ala ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiitu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala melal na leen fi nga xam ne moom lay wax ci suuratul waaqi'a bim naan eh, was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuun mu ne ñi nga xamante ne ñoom saa ñoom ñooy ñi jiitu te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne su borom bi subhaanahu wa ta'ala digle ñooy jiitu ci digle ga su teree ñoom ñooy jiitu ca tere ga ñooñu nga xamante ne ñoom dañuy njëkkante dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy lii borom bi naan yusaari'uuna fil xayraati wa hum lahaa ulaa'ika yusaari'uuna hum lahaa saabiquun ñooñu nga xam ne ñoo ñuy njëkkante ci mboolem jëf yu baax yi te ñoom ñoo cay jiitu mu ne as-saabiquuna yooyu nag mu ne as-saabiquuna ñooñu tamit bu àllaaxira ñoom rek kay jiitu mu ne ulaa'ika al-muqarrabuuna ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoom la borom bi subhaanahu wa ta'aala jegeñalal boppam mooy al-muqarrabuuna ñi nga xam ne dañ leen a jegeñalal boppam subhaanahu wa ta'aala kon ñooñ ñëpp mooy ñi nga xamante ne kon euh, jikko li loolu nag lan moom moo tax kon nit ki jóge fii daal dem nekk ci fee loolu euh, moom euh, lañu ñu moom moom la ñu war a gis insha allahu taala laata loolu ñu am rek lenn ci lu ñuy leeral ci bakkan li nga xam ne noonu lay def ci doomu aadama bakkan léeg-léeg nit ki da ni feeñee léeg-léeg ci doomu aadama mooy ne ak yëg-yëg la boo xamante ne léeg-léeg comme day yëngatu comme ni nga xamante ne tey bu ñu bu tóolóoli bu amee lu ko ëpp ni nga xam ne noonu lay yëngatoo loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy dal bakkan tamit ci biir doomu aadama lool moom moo tax képp ku ko dal ci biiram ci boppam dana ko gis maanaam tey masalan su fekkente ne loolu day am ci jamono yi nga xamante ne léeg-léeg eh, ci jamono yi eh, jafe-jafe lay doon wala boog jamono joo xamante ne da ngaa jàkkaarloog ñoo xamante ne ay tooñkat lañ wala boog ñoo xam ne dañ lay tuutal ak di la xeeb ak di la wàcce ci sa dayo ñooñu léeg-léeg ñu nga jàkkaarloo ak ñoom nga jàmmarloo ak ñoom dayo gi daal di euh, euh, bakkan bi daal di yëngatu nga daal di koy dégg mu daal di mel ni lu ëf daal di vu ci sa biir daal di yëngatu comme si ne la wala da ngaa war a fayu da ngaa war a def nii wala da ngaa war a doxale nee naka noonu tamit day daal di am ci anam yu bëree bëree bëri comme masalan tey day am ci mooy yàlla yi naka noonu day am ci jaamu yàlla yi su fekkente ne mooy yàlla yi moom mooy yëngatu boobu sidit gi di yëngatu ci nit ki ba nga xamante ne day daal di am bu kawe boo xamante ne day nekk biir euh, bakkan siège am fi nga xam ne moom mooy siège am foofu mooy xol bi boobaa loolu moom mooy euh, mooy jekki waayam kon boobaan boobaa li nga xamante ne moom lay def ci doomu aadama mooy da yëngatu ci moom bu fekkente ne dafa dégg ñuy wax ci lu mel noonu ñuy wax euh, ci euh, bakkan bakkan ñu ñu ñu ma gisee mooy yàlla bu nekkee ci kanam mooy yàlla loolu kon bakkan bi noonu lay yëngatoo bu ko defee daal ko ciy jañ mu daal di cay dem kooku moom day daal di nekk koo xamante ne day topp rek bànneexu bakkanam naka noonu tamit ki nga xamante ne dafay eh, nekk ci eh, jamono joo xamante ne dañ koo wax loo xam ne xëy na war na koo naqari wala yu mel noonu te lépp aju ci boppam mu daal di loolu bakkan bi mooy daal ëf ci biiram ne ko yow man ngay waxal man ngay fontoo man ngay def nii xanaa xamuloo may kan loolu moom mooy li nga xam ne moom la yëngatoo ci biiram nga daal di koy dégg mu daal di ëf ëf gu foor googu ci biir nga gis muy muy funki muy funki ci biiru nit ki lool moom mooy kon bakkan bi nga xam ne loolu lay def ngir ne sidit yooyu nga xam ne moom lay nekk moo koy funkiloo euh, te sidit yooyu nga xam ne foofu la bakkan nekk coolóoli di foofu la tasaaroowee ci doomu aadama naka noonu tamit mu daal di euh, léeg-léeg tamit comme nit ki nga xamante ne masalan dañ naan ko euh, ma day taxaw ci mu jaamu yàlla bakkan bi daal di yëngatu daal di daal di koy tayyel loo mu daal di bàyyi noonu daal di tayyel wala boog mu mu ko def waaye nag bu koy def rek maanaam ci tayyel la koy def comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxe xaalu naafiq yi nga xamante ne seen bakkan dafa fees dell ci ñoom mu ne wala wala wala yok wala yuqimuuna as-salaata illa wa hum kusaala bi ñu taxawul julli lu dul xanaa ñu daal di nekk ñoo xamante ne euh, dañuy illa wa hum kusaala ñu daal di nekk ñoo xamante ne dañuy tayyal mooy comme ñi nga xamante ne kon dañuy tayyal naka noonu tamit mu nekk kon tayyal googu nga xam ne moom mooy tayyal loo nit ci doomu aadama moom bakkan boobu la naka noonu tamit bakkan boobu day feeñee masalan tey bu fekkente nit ki dañ ko wax ne ko mu ñaan masalan tey nekk ci mbooloo ne ko ñaanal wala boog taril ñu wala boog nga jàngal ñu saar sàngam wala yu mel noonu wala ñu ne ko rek ah waaw euh, sawaay teeg ñoo defal ak ñaan nga gis mu daal di commencé euh, def ñaan yi ci ñaan yi mu am di ko bi ne ëff maanaam rëy di commencé funki ci biiram nga gis nag muy commencé wax di tàllal di wax di wax di tari di tari lu bëree bëri bëri loo xamante ne amaan na sax moom xamul li muy tekki waaye rek bëgg naa daal di gondi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi di waneel bakkan moo naan ko saawaay wanal gaa yi fi nga ma ne wan leen ni leen yow tamit doo coŋote am na foo jaar waaw maanaam loolu yëpp loolu li yëngatu ci nit ki di ko wax loolu muy funki ci biiram loolu moom moo tudd bakkan yooyu yëpp ak kon yooyu yëpp nag dafa dajale mboolem xeetu mbon yi nga xam ne ñoom ñooy xew ci doomu aadama yooyu yëpp nag ak rëy la ak ak a ak ak la bakkan la maanaam li ko yëngal yëpp moom mooy ne bëgg ba bëgg maanaam comme li aay yi wax nga xamante ne lu bon moom wala musiba rek nga gis ne da lay làcculoo waaye tamit maanaam nga gis ne da koy daw xeetu daw ni nga xam ne noonu ngay dawee gaynde naka ci àll naka noonu tamit soo xeet gi nga xamante ne moom mooy xeetu lépp loo xamante ne dafay yëkkati nit ki di ko màggal ci adduna ak léegi nga xam ne day tax nit ñi di ko xoolee bët bu màgg di ko màggal ci seen xol yi ak naka noonu tamit mu mën cee amee ak koom naka noonu tamit mu mën cee euh, faje ñaari bànneexu yi nga xam ne mooy bànneexu biiram ak bànneexu bëyam loolu rek day daal di nekk loo xamante ne saa yu lu mel noonu taxawee rek mu nekk occasion ngir mu mën a euh, daal di gaawtu ci loola bakkan bi daal di funki rëy ma di ko jañ ci loola loolu kon moom mooy euh, bakkan képp koo xamante ne euh, dana ko seetlu euh, dana ko daal di gis ci loolu nag dindi ko ci doomu aadama comme niñ ko waxe woon ci jotaay bi wees moo gën a jafe dindi nga xamante ne moom mooy ndox ci biir ndox mi nga xam ne moom moo nekk fees dell ci orange bi wala ci limon bi wala mandarine bi nga bëgg koo nal ba mu ba mu deñ carrément loolu moom mooy li gën a jafe wala boog ñu wax sax ne gerte maanaam ni nga mën a jëlee gerte doomu gerte ngan nal ko ba nga xam te ne lépp lu cay niin lépp lu cay diw lépp lu ca ndoxe deñ na noonu la jafeewee te loolu moom mooy wane kon mi nga xamante ne na noonu la nekkee euh, euh, euh, ne bakkan tamit noonu la noonu la nekkee ñu aajowoo képp koo xamante ne dana la dimbali ci nga mën a tàqali ko ak sa bakkan boobu nga mën ko tëb wala boo nga mën koo néewal doole bi gën a néew daal mooy nga néewal ko doole ba dootul am doole ci sa kaw naka noonu kon li nga xamante ne tamit moom mooy ne bakkan boobu nag bi nga xam ne moom noonu la feesee ci doomu aadama te képp kenn day daal di gis ne moom kat ah wala lu ëpp ci nit ñi danañ seetlu ne ñoom am nañu jafe-jafe lool ci mën a nootal seen bakkanu bopp naka noonu tamit gis na ni seytaane day jëfandikoo àdduna ak bànneex yi nga xam ne bànneex ak bakkan boobu bu ko defee mu xool nan maanaam mu daal di koy jañ ci lépp loo xamante ne lu bon la te seytaane moom boroomi expérience la daf fay yàgg yàgg gis ay nit ñoo xamante ne am na fu mu jaar ak ñoom ba daal leen mu am ñeneen ñoo te ne am na fu mu jaaral ak ñoom ñooñu rëcc mu xam na la ñooñu def ba rëcc mu daal di fexe ne jàpp ne ne moom ñii moom dinaa fexe fexe fexe ba bu beneen yoonee kenn dootu mu rëccati ci plan bii ma maanaam ci ndëgg sërëx bii nga xam ne moom laa tëral bu boobaa nag mu daal di xool nan lay jaarete maanaam nan lay jëlee di tëral ay pexeem waaye nag li nga xam ne rek moom mooy dalal suñu xel ci loolu moom mooy comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ne innaka ila shaytaani kaana da'ifa naka pexeb seytaane de dafa nekk lu doy lu lu néew doole maanaam lu néew doole la ci moom yàlla waaye lu néew doole ci doomu aadama yi mukk comme ni nga xamante ne noonu la ko ñëpp xamee waaye nag képp koo xam ne dellu na ci borom bi subhaanahu wa taala pexe seytaane moom dana néew dana néew lool ci ci ci moom ngir ne yàlla nañu yàlla boole ci nga xamante ne pexe daal di néew ci ñoom léegi nag ñi nga xamante ne tamit kon ni euh, euh, bakkan boobu nga xamante ne moom la moom moo nekk ci biir doomu aadama borom bi kon subhaanahu wa taala comme def ko def ne moom saa yu ko seytaane jëfandikoo ba ba def loo ko dara wala boog def loo nit dara bakan boobu moom mooy nekk di di soññu nit ki di ko soññu di ko soññu bon li nga xamante ne moom la ko seytaane xamal naka noonu tamit ak mbiru adduna yi nekk loo xamante ne dañuy dañu koy dañu koy njatt dañu koy njatt naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy ay bànnee xam yooyu yëpp bi nga xamante ne moom la dajaloo ba nga xamante ne kon nit ki day daal di gis ne loolu euh, daf ko noot te borom bi subhaanahu wa taala bindewu koon leneen lu dul mu jaamu ko wa ma xalaqtul insa wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak doomu aadama ak nit lu dul xanaa ngir ñu jaamu ma waaye nag jaamu boobu kon moom mooy ne waruñoo am benn jamono ci jamono yi lu dul maanaam ak lu mu tuuti tuuti jamono jooju lu tuuti tuuti maanaam ceers la wala lu ko gën a tuuti loolu ne nit ki dafa war a nekk ci jaamu yàlla li nga xamante ne moom mooy li tax borom bi wa taala amal ko te loolu moom mooy li muy def ci suuf te loolu moom mooy li ko fi bàyyi itam maadaama ne maanaam saa yo féeg ne mbir mi noonu la demee kon nit ki dafa war di nekk jaamu yàlla mu gis ne moom am na ay jafe-jafe yu mu am ci ngir matal ne ngir matal loolu saasu su nekk loolu daf ko dafa am jafe-jafe ñu matal ko ngir ne loolu ngir nga matal ko faaw nga bokk ñi nga xamante ne dañoo jokkoo ak te mooy li muy wax ci aaya bi ci tegu naan illal musallin ba mu des ñi nga xam ne dañuy julli maanaam ñu jokk ak boro jokkoo ak borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne alladina hum ala salatihim daimun ñi nga xam te ne dañoo sax dàq ci jokkoo googu ñu jokkoo ak seen borom subhaanahu wa taala ñooñu du ñu déconnecté wu ak seen borom subhaanahu wa taala loolu nag nga xamante ne moom mooy li am ci euh, wàll googu kon loolu moom mooy li waral ne képp nag koo xamante ne euh, gis na ni moom loolu daf ci am jafe-jafe Euh, nee na am na ay jamono yoo xamante ne léeg-léeg day daal di bàyyi nekk ci yeneen yoo xamante ne dublu borom subhaanahu wa taala sopp te war a waral kon ci mu daal di jublu borom bi subhaanahu wa taala euh, waaye euh, dina gis ne loolu du ko man daa man dina am ay jafe-jafe yu muy am ngir mën a tàqalikoo ak bakkanam boobu ngir ne bakkan bi daf koo noot man ko daal di koy jëp jël takk ko yeew ko ba pare dugal ko ci kaso ba pare taxaw tëj buntu bi caabi ko ba pare taxaw ci ginnaaw nag di ko surveiller mook seytaane ñoom noonu la ñu def ak nit ki bu boobaa nag faaw mu soxla koo xamante ne maanaam élément extérieur faaw maanam moom dootu ko mënati maanaam moom dootul mënati feral bakkanam comme li ah, ah, liñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu ah, ak fa in ta'asartum fasatu wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra su fekkente ne jafe-jafe dafa loolu nag ci tafsirul ishaari maanam dafa jafe dafa jafe ci yéen kon na ko keneen nampal maanaam nag keneen uh, kon uh, nampal ba feral li nga xamante ne maanaam nampal ko ci leer comme ni nga xamante ne moom mooy leeri xam-xam loolu moom moo tax xam-xam uh, nekk ci ishaara nit yàlla yi maanaam muy meew meew masalan tey lool moo tax boo ko gisee ci gént muy teg xam-xam ngir ne day dundal ni meew di dundalee yaram noonu la xam-xam di dundale xol noonu lay dundalee tamit ruux loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo tax kon loolu am solo muy Euh, euh, kon nga jox keneen mu nampal nit ki bu ko defee mu nampal ko ba mu mën a ferat ak bakkanam maanaam mu nampal ko ci xam-xam boo xam ne dafay tukkee ci alquran ak sunna mu nampal ko ci xam-xam yi nga xam ne moom mooy leer ak mbóot yi borom subhaanahu wa taala di ko xamal yàlla ak ay meloom di ko li nga xamante ne moom mooy nan lay ko nan lay connecté woo yàlla ci di ko jaaree ci turam yeeg meloom yi waaye nan lay jeexee ci nekk-nekk buur yàlla borom subhaanahu wa taala loolu connexion boobu nga xam ne moom la koy jàngal faaw keneen def ko ndax moom du ko mënal boppam loolu moom comme ni nga xam ne xaal bi képp kenn mën na koo daal di remarquer ci boppam bu boobaa nag loolu moom moo tax ñuy daal dem di wuti ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàppale nit ñi ci yoonu yàlla ñooñu la ñu tuddee almurabbuuna ñoom ñooy euh, ñiy yaraate ñoom ñoo la ñu tuddee ak suyux muy sëriñ si maanaam waaye euh, loolu yëpp euh, maanaam ñi nga xamante ne ci buntu tasawuf laay wax ñooñu waaye nag ba tey muy leeral rek ne waxuma tasawuf bii ñuy gis man tasawuf bi may wax mooy bi nga xamante ne moom moo nekk moom mooy li nga xamante ne moom la yàlla yu mag yi daan jëfandikoo te moom lañ daan doxale loolu moom la ñuy wax euh, kon bu boobaa ñu daal di xam ne rek ci loolu la ñu ne boobu nag euh, moom euh, loolu ci buntu boobu kon ci la ñuy yaraatee moo tax sëriñ si nag daal di commencé te loolu moom li koy junj ci li nga xam ne moom mooy sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy al ihsaan mooy rafetal comme ni nga xamante ne noonu la waxee ne bi ñu ko laajee Seydina Jibril alayhi salaam bi ko laajee lan moom mooy al ihsaan moom daf ni ko mooy an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy na nga jaamu yàlla kom si que yaa koy gis te xam ne boo ko gisul rek moom mi ngi lay gis te loolu moom mooy jokkoo gi nga xam ne moom la nit ki di jokkoo ci boroomam subhaanahu wa ta'ala mu melalee comme ni nga xam ne noonu la melalee l'islam ci li nga xamante ne moom mooy a bi mooy ponk yi nga xamante ne mënta ñàkk mu daal di melalee iman ci ponk ngëm yàlla ci ponk yi nga xamante ne mënta ñàkk mu daal di melalee ihsan ci ponk bi nga xamante ne tamit mënta ñàkk waaye tegtalewul ne l'islam ci juróomi euh, euh, yooyu rek la yam tegtalewul tamit ne ngëm yàlla ci juróom benn yooyu rek la yam waaye ci lay wërwërloo waaye tegtalewul tamit ne ihsan ci juróom ci ci bii rek la ci lii rek la yam loolu moom moo tax day daal di am lii mooy di gën a néew waaye bu ñu demee ci li gën a kawe ci moom mooy nit di gis yàlla ci lépp saa su nekk dootul tàqali ko ak di jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala ci li nga xamante ne moom mooy almushahada ak ashuhud mooy di teewlu borom bi subhaanahu wa taala di jàmmarloo di ak moom ay turam ak ay meloom ci lépp xew-xew bu am wala mbir mu am ci turam yeeg meloom yi nga daal di jàkkaarloo ak moom tamit ci mbir yépp di ko jaaree fu nekk ngir ne moom du deñ ci di la feeñu ci anam gune yow nag nga war koo gis tamit ci anam gune moom borom bi subhaanahu wa taala waaye gis googu ñuy wax moom la waa ahlu tasawuf di wax waaye waxuñu gis gi nga xamante ne da ngay gis ak jëmm doo xamante ne day jàkkaarloo ak yow loolu xaasa wa kallaa loolu borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna gàcce nga allah ma sa borom moom turu yàlla moom mooy borom ki nga xamante ne moom mooy al moom mooy borom li nga xam ne moom la ñuy tuddee al izza moom mooy euh, kawe waayu kawe goo xamante ne dafa jéggi dayoo ba xel bu ñu mënu koo mënu koo xalaat mënta am euh, mënta yegg ci ci ci nekk nekkam naka noonu bët yi mënuñu koo jote naka noonu euh, dégg mënuñu ko peek naka noonu dégg-dégg yi mënuñu ko xam naka noonu xol yi daa am tout le temps barrière bu dox ci diggante moom ba duñ ko ba duñ ko nand dëgg dëgg dëgg nand loolu kooku mooy borom bi subhaanahu kon kooku moom mooy al izzatu mooy borom al izzatu amma yasifun ak a wuute sore mboolem li nga xam ne moom lañ koy melale moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kon euh, kooku nag waaye nag ki nga xamante ne moom mooy jàppale nit ki kon euh, ci euh, kon kon ki nga xam ne nag léegi moo war a jàppale nit ki ngir mu jege borom subhaanahu wa ta'ala kooku moom la ñuy tuddee ash-shaykhul murabbi maanaam waaye nag kooku day daal di nekk koo xam ne day jege d'abord borom subhaanahu wa mandarga yi nga xamante ne moom la ñu koy euh, xàmmeewe moom mooy ne dafa am ay mandarga yoo xamante ne day daal di nekk ci moom moom euh, euh, moom nitu yàlla boobu bokk na ci mandarga yi nga xamante ne moom lañ koy xàmmeewee moom mooy day fonk li nga xam ne mooy farata ak sunna yi comme li nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ci xadisul qudsi bi yenente bi sallallahu alayhi wa Euh, wala boog maanaam euh, euh, wala boog ñu njëkkee ci kàddu alqur'anul karim bi mu naan ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanoon alladina amanu wa kaanu yattaqoon mu ne ala waawee ala yóboo leen ma yëgal leen inna awliya allahi naka wali yàlla yi di ñoom laa xawfun alayhim amul dara loo xam ne a laa xawfun déedu tiit alayhim di dara ci seen kaw ñooñu duñu comme ñii nga xamante ne mooy ñoom deñ nañ ci yaafus gi ak li nga xamante ne moom mooy yaccaaral gi ak ñi nga xamante ne moom mooy làcc gi ñoom day ñu tiit ci dara loo xamante ne dana leen dana dana ñëw ci kanam war a war a leen a dal wala hum yahzanuuna te waaye tamit déet ñoom ñuy am am ak ak ak ak ak tiis ci léegi nga xamante moom mooy li weesu ci seeni mbir loolu moom moo teqale digganteel tiit ak tiis tiit mooy mooy mooy peur ragal ak tiis moom mooy tristesse loolu moom moo leen wutale ndax tiit ci li nga xam ne moom mooy liy ñëw la am amaa tiis moom ci li weesu la mooy li xew ba noppi nga nekk nag mbir mi di la naqari loolu moom kon ñaar yooyu yëpp lu leen dal mooy kon ñoom dañuy mucc ci li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala naan iza massahu sharru jazua nag mooy ne su leen lu tuuti laalee ci lu ci ci musiba rek ñu daal di nekk ñoo xamante ne dañuy dañuy làcc wala boog su problème na am rek ñu gis ko rek daal di daal di jeexal maanaam daal di ñàkk seen seen seen ay e, e, maanaam daal di jeexal takk nga xamante ne comme euh, dootuñu mën a tee def dara lu baax dootuñu mën a wax ci lu baax dootul ñu mën a amal tamit ay jikko ay doxalin yi nga xam ne mooy doxalin yu baax yu rafet lool tamit moom mooy li nga xamante ne moom euh, maanaam kon loolu moom mooy caalit ji naka noonu su fekkente ne noonu maanaam ci bon tam ci lu baax itam noonu la ñuy mel waaye ñii nag moom ñi nga xam ne ñooy wàllu yàlla yi ñoom dañuy denc ci loolu ndax ñoom dañoo jokkoo ba noppi jokk si ci borom subhaanahu wa taala Eh, loolu mu ne ñoom de laa xawfun alayhim wa laa hum yahzanun mu daal di ci teg na alladina mooy gaa yi nga xam ne amanu dañoo gëm wa kaanu yattaquuna te sax ci ragal yàlla maanaam ñooñu kon dañoo gëm te sax dàq ci ragal yàlla maanaam di dig def li mu digle di bàyyi li mu tere te na ko yàlla bëggee te te ko defee neneen mu bokk teg na ko yàlla bëggee te loolu mooy seen kéemu kàttan naam ay nit lañ dinañ am ay rëcc-rëcc dinañ am ay ay ay njuumte léeg-léeg yu leen di dal waaye loolu noonu mooy li nga xamante ne mooy li mënta ñàkk ci doomu aadama ngir ne doomu aadama faaw mu am ay rëcc-rëcc waaye nag li nga xam ne moom mooy li ëpp ci seeni moom nii lay demee te loolu ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, wàllu yàlla yooyu borom subhaanahu wa ta'ala daf leen defal ne maanaam kon ñoom ni ñu mel mooy li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis di wax ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu ko solo ci moom te mu ngi ci sahih imam al-Bukhari rahimahullah borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ci xadis boobu muy xadisul qudusi ne képp koo xamante ne noonoon na ma ab waliyu man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi noonu na ne xam ne day déclaré naa ko guerre waaye li nga xamante ne loolu la njëkkee te daal ni wax ne noonu la nit ki di jegee boromam ma ma taqarraba ilayya lool moom moo tax ñooñu ñoom ñooy nit yàlla yi nga xamante ne dañoo jegee yàlla ñoom ñooy ahlul qurba ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi jege yàlla ñooñu nga xam ne ñoom lañ doon tudd sànq bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax ne ñooñu lépp lu yàlla digle ñoo ci daan jiitu li mu tere ñoo daan jiitu ci daw ko ñooñu ñoom ñooy al as-sabiquna ñooy ñi jiitu waaye te ñooñu ñooy al muqarrabuna mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jege ñanal boppam te ñoom ñooy ñi jokkoo ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon jokku ci yàlla du mën a ànd ak di def lu la neex ak bàyyi lu la neex nekk ci lu la neex ba pare daan ne waaye mbir yépp ci biir la man damaa jege yàlla loolu ay nax saay la ay naxee mbaay la loolu moom képp koo xamante ne nangu na ñu naxee ko noonu kooku après moom mu toppatoo loolu digganteem ak boroomam waaye nag loolu ay naxee mbaay la naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy euh, ñooñu nga xamante ne dañoo jokk euh, kon seen borom xaar wa taala borom bi euh, di wax foofu ne kon ne képp kon kenn du sàkko di ma jege ñaan maa taqarraba ilayya abdi Euh, bi afdal bi afdal mimma aftaratuhu alayhi nit ki du sàkkoo dima jegeen ci li ëpp li ëpp dooleek li nga xam ne moom loolu mooy li ma ko farataal yii nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dakaa teg ne lii farataal dafa fekk ne borom bi daf koo bëgg bëgg koo xam ne dafa jéggi dayo ba tax du nangu nit ñi ñu ànd ak seen sago ci mbir moom maanaam du leen bàyyeeg seen sago ndax su leen bàyyee amaan nañu def ko amaan na ñu bàyyi ko déedéet yàlla dafa bëgg jaamu yàlla yooyu ba nga xam ne dañuy déedéet ko def tout le temps dee leen ko def amoo leen sañ sañu bàyyi ko ngir ne yàlla daf koo sopp loolu moom moo tax kon mu ne loolu mooy li ma gën a bëgg yi nga xam ne moom mooy ay farata ak yi yooyu ñooy yi ma gën a bëgg ci nit mu dem ma ko taxawal waaye nag du deñ maata waaye nag laa wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil waaye sama jaam du deñ ah ba di di sàkkoo ci man di ma jegeñlu ci ay naafila kon loolu day daal di kon mandarga bi nga xam ne moom mooy kon bi gën a mag ci wilaaya moom mooy ngëm yàlla gi ragal yàlla gi nga xamante ne di koy leeral moom mooy nekk ci li yàlla bëgg ak bàyyi li nga xamante ne moom la tere ak tamit bi ni ko yàlla bëggee ku loolu te lool moom mooy définition wu tasawuf comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci suñu jotaay mbir bi nga xamante ne tamit mat naa leeral ci euh, wàllu googu maanaam ci wàllu yu yooyu nan lañ leen di xàmmee mooy kon dañuy du dañuy xam ne ñoom duñu ñeme yàlla ñeme yàlla bu toll ni di ko mooy ci loo xamante ne ñoom ci tayëf lañ koy defee loolu ñooñu nga xamante ne kon leeru ngëm yàlla fees na ci seen xol ñoom ñoom day dañuy nekk tamit ñoo xam ne dañuy sopp yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ñoo xamante ne seen mbëggeel googu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bëgg gi bëgg gu nga xam ne moom lañ bëgg yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dana ba duñ nekk di di def leneen lu safaanoo ak li nga xam ne ñoom moom lañ bëgg lu am ak li nga xamante ne moom la tere loolu mooy li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg mooy seen jubluwaay mooy seen doxalin moom mooy seen jumwaay saa yu ñu xoolee ci loolu la ñuy xool saa yu ñuy dem ci loolu la ñuy dem saa yu ñuy def ci loolu la ñuy def suñu toogee itam ci foofu la ñu toog lu ñu def seen yëngatu seen dal yi seen lépp ci loola lay wërwërloo seen xalaat yi ak seen xel yi seen wax yi seen jëf yëpp ci loolu lay wërwërloo loolu moom moo tax mu nekkoon nag loolu su amee ci doomu aadama bi day dem ba nga xam ne daf maa mu dama koy sopp kon mbëggeel googu nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa bi amal kooku loolu moom mooy jegeñ borom bi subhaanahu wa taala ngir ne moom it dafa bëgg dafa bëgg yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla sopp ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sopp ko itam kon sopp euh, euh, cofeel googu loolu euh, tar ci moom loolu moom mooy yóbbi maanaam moom moo tax ak mboolem li nga xam ne mooy wërwërloo ci mbëggeel ak li nga xam ne ñoo ci wërwërloo ak ni muy doxee yëpp maanaam day daal di feeñ ci ñoom naka noonu nag borom bi kon subhaanahu wa taala tamit dana leen eh, defal ñu nekk kon ñoo xamante ne eh, ci kaw loolu da leen di defal ñoo xam ma ñu ñu ay mbir yu yéeme di feeñee ci ñoom léeg-léeg waaye nag loolu du ci charte waaye léeg-léeg ay mbir yu yéeme mën na feeñee ci ñoom ci seeni na ci seen takkoo gi nga xam ne moom la ñuy takkoo ak jaamu yàlla yi ak ni nga xam ne noonu la ñuy takkoowe alquran ak sunna ak borom subhaanahu wa taala li muy feeñal ci ñoom ay ci ay xeeti xam-xam ak ci ay xeeti doxalin yu rafet naka noonu tamit moo tax mu ne bu boobaa may nekk dégg-déggam gi muy déggee ak gis-gis gi muy gisee ak loxo bi muy laale ak tànk yi nga xam ne moom lay doxee maanaam li muy tekki rek moom mooy moom mooy doon léppam ngir ne li ñuy jëfandikoo masalan làmmiñ moo ëpp li ñuy jëfandikoo loxo ak tànk waaye te boobaa loolu dañuy daal di gis ne kon euh, léppam la ci wax naka noonu li ñuy jëfandikoo xel ak xol loolu moo ëpp li ñuy jëfandikoo bët ak nopp te loolu bu boobaa tamit dañuy daal di gis ne kon léppam borom lay doon subhaanahu wa ta'ala kon su fekkente ne euh, kooku lépp borom bi la subhaanahu wa taala day daal nekk kon koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala day def ci moom tamit yenn mbir yi nga xamante ne masala ay euh, léeg-léeg ay euh, day nekk koo xamante ne képp koo xamante ne daf ko daf koo bëgg maanaam nde yàlla daf kaa bëgg loolu moom moo tax mboolem mbindeef dañuy daal di dëppoo ci rafetlu ay jikkoom ak ay doxalinam ay waxam ba mu des ñi ko iñaane ñi ko iñaane soxorake ñooñu kese ñoom ñoo nangu maanaam aw tagg yi nga xamante ne moom moo moom moo dal ci kawam te tagg woowu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala lay jóge loolu mandarga la ci nitu yàlla yi beneen mandarga boo xamante ni tamit ci nitu yàlla yi lay doon mooy ne euh, ñi nga dañuy nekk tamit euh, ñoo xamante ne ñi leen di noonoo ak di leen xeex ak di di dal seen taw ak di wax ci ñoom ñu lu ñaaw euh, bëri war na loo xamante ne ñoo lu lu ay musiba da leen di dal Euh, ay mbugali yàlla da leen di dal ba nit ñi gis ne ñii kii kat li mu doon li maanaam lii ko dal nii boo moytul li mu doon wax lu ñaaw wala di ko doon def euh, nit yàlla sàngam loolu moom moo ko moo tax wala boog li nga xamante ne tamit comme li borom bi wax ne képp ku ma noonool sama waliyu bu boobaa man danaa ko déclarer guerre maanaam kon loolu te daf koy tegtale naka doonu tamit beneen euh, ci kaw loolu tamit wala boog mu nekk koo xamante ne Euh, képp koo xamante ne dafay faral di leen di di di leen ñàkkee teggin di wax ci ñoom lu ñaaw ak di doxale doxale bu ñaaw ak ñoom euh, borom subhaanahu wa taala daf koy nattoo mujj bu ñaaw lool tamit day daal di nekk mu nekk kon beneen mandarga tamit boo xamante ne mandarga la ci wàllu yi naka noonu tamit mu am ay mbir yoo xamante ne yooyu dañ koo jagoo comme loo xam ne borom subhaanahu wa taala te loolu muy mandarga bi gën a mag sax mën nañ ko ci si ñoom mooy xeeti xam-xam yoo xamante ne daf leen koy jagleel. yoo xamante ne ku dul ñoom du ci am jag du ci am accès maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom wilaya yu kawe yi ci ñoom ñoom dañu koy xam maanaam am ci xam-xam bu wér ñi nga xam ne ñoom ñooy borom yu ndaw yi nag ñoom dañuy di gëm xam yooyu ci ñoom te loolu moom mooy lu deme neke eh, eh, eh, ilmul misaq mooy xam bi nga xam ne moom moo aju woon ci lan moo xewoon ci borom bi subhaanahu ba muy kóllëranteeg doomu aadama yi fekk ñu ngi ci moom aadama wala boog li xam ne moom mooy xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la maanaam ba ko borom bi bindee moom dong te bindagul leneen mooy euh, li ay wërwërloo ci xaqiqatul muhammadiyya ak li nga xamante ne moom moo aju ci euh, yeneen xam yi nga xamante ne ñoom ñooy wërwërloo ci xam-xam yu demee nekk ilmul maqadir borom bi subhanahu wa ta'ala ni mu nattale mbir yi ak li nga xam ne moom la ci teg ak yi aju ci wërwërloo ci loola ak yi nga xamante ne ñoom ñooy lu demee nekk ilmul huruf mooy xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci xaraf yi ak seen ay fànn yëpp moo xam ci maanaam xaraf yi xam-xam yi làqatu ci ñoom ak adduna yi nga xamante ne moom la ñu nekkee ak tamit xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci yooyu ak ni ñuy véhiculer li nga xam ne noonu lay nekk di dawal mboolem xeetu xam yi ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wër-wërloo waaye tamit xam-xam yi xaraf yi seen forme yi ak li nga xam ne moom la ñuy taxawee ak li nga xam ne moom la ñuy tegtalee ak li nga xamante ne noonu la ñu taxawee ci adduna bi yëpp univers yëpp maanaam loolu tamit xam-xam yi nga xam ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loola ak yeneen i xeeti xam-xam yoo xam ne mooy lu deme nekk ilmul barzax mooy xam-xam yi nga xam ne dafay aju ci dig-digle yi mooy intermédiaire ismu ah maanaam barzax yi xeet yu nekk lenn lu ci nekk ak intermédiaire maanaam ni mu amee lenn lu ci ni mbir yi nekkee am intermédiaire ci lu nekk te loolu bi ci gën a màgg moo mooy xam-xamu yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag ak yeneen i xeeti xam-xam yoo xam te ne dañuy wër-wër lool ci yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp euh, am na luñ ci jotoona euh, yatal maanaam tuddoon nañ ci ñeenti téeméer yi xam yu mel noonu ak fukk ci bi nga xam ne moom la ñu nekkoon di euh, la di ci di di sarxa wara boog di leeral téere Cheikh Omar Fouti boobu radiyallahu ta'ala muy rima xisbi rahim ala nuxur xisbi rajim ci fukkeelu fasl bi fukkeelu chapitre bi ak benn ak benn wala fukkeelu chapitre bi ak ñaar Euh, foofu ci euh, euh, tuddoon nañ ci loolu ci téer imam ash-Sha'rani bi rahimahullahu ta'ala kon loolu tamit leeraloon nañ maanaam tuddoon nañ ci yooyu noonu ñeent téeméer ak fukk te mu nekk bokk ci xam-xam sayyidina Xadir alayhi salaam maanaam kon yooyu xam-xam nag yooyu ak yeneen yoo maanaam yoo xamante ne léeg-léeg loolu la ñuy tuddee al-ulumul muhammadiyya mooy xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xamu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di wër-wërloo ci haqiqatul muhammadiyya mooy dëgg dëgg kan mooy jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni borom subhaanahu wa taala feeñalee moom mboolem xeeti xam-xam yi ak mboolem yi wër loo ci ñoom léeg-léeg nag mu am tamit yooyu kon ay mbir la yoo xamante ne dañ leen di xàmmeewee léeg-léeg mu am tamit yeneen mbir moo xam ne yooyu tamit dañ leen koy xàmmeewee mooy jikko yi leen borom bi subhaanahu wa taala defal maanaam ginnaaw bi yii yëpp leer na ci ñoom maanaam dafa am yeneen tamit yoo xamante ne ay jikko la yoo wa euh, euh, waxoon nañ tamit maanaam ci euh, ñaan gu gaaw a nangu masalan wala boog xar baax yu leen borom subhaanahu wa ta'aala di jaarale waaye loolu mandarga googu dafa desee leer lu tax ndax borom bi dana ko defal képp koo xamante ne wala yu yàlla la waaye dana ko defal tamit wala yu seytaane ñooñu tamit ngir ne loolu ci li mu aju rek moom mooy nga développer sa spiritualité comme ni nga xam ne noonu lañ ko leeraloon moo tax gis léeg-léeg bouddhiste yi wala prêtre yi rabbin yi wala ñenn ñi maanaam bu ñu développer seen spiritualité rek nga gis ñu commencé mën yenn kéemtaan yi ak yu mel noonu loolu moom moo tax loolu du nattuwaay boo xamante ne bu wóor la waaye nattuwaay bu wóor bi mooy kéemtaan yi nga xamante ne moom mooy kéemtaanu baatin yi ci moo tax ci yooyu la ñuy insister yeneen yi nga xamante ne euh, euh, am naa seen xeetu xam-xam yi moom ay xam-xam la yoo xamante ne euh, yëpp ñu ngi ci alquran ak sunna ba nga xamante ne léeg-léeg sax mën nañ koy jaarale di ko di ko leeralal nit ñi di lañ ko jàngal te nit ñi sax ñu comprendre que mi ngi dugal ci ñoom mi ngi roof ci ñoom xeetu xam-xamu nitu yàlla yooyu lu tax ngir ne euh, dafa nekk rek ne euh, ne maanaam daf koy jaarale ci anam boo xam ne dafay leer ci alquran ak sunna waaye nag loolu moom ñi nga xam ne ñooñu la ko borom bi subhaanahu wa taala defal mooy al umana mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe ci seen biir ñooñu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa mooy seen sëriñ ñooñu moom mooy gën a kawe ci ñoom ci ñoom la bokkoon moo tax ñu naan al amin sallallahu alayhi wa kon ñi nga xamante ne tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, kon seen jikko yi moom mooy dañuy jikko woo kersa ngir ne kersa dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam dafa transversal ci mboolem jikko yi nitu yàlla yi kersa dañ koy daal di jikko naka noonu tamit dañuy jikkowoo lu demee nekk dëggu te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen base te duñu am mu jaamala maanaam du ñu rafetalante ak kenn ci kanamu dëgg ba nga xamante dëgg da di jaral loolu tamit moom mooy beneen mbir yoo xamante ne dañ koy beneen bi ci des moom mooy muñ ay muñkat la ñuy doon yoo xamante ne comme niñ ko gisee woon ci ah, bi ñuy leeral borom subhaanahu wa taala bi muy wax fasbir sabran jamila gisoon nañ ko foofu maanaam muñ gi ni mu nekkee li nga xamante ne moom mooy lu am solo ci yoonu yàlla naka noonu tamit bokk na ci seen jikko moom mooy di sant yàlla ak di gërëm ci mboole mbir yi naka noonu tamit bokk na ci seen ay jikko ñu nekk ñoo xamante ne dañuy am yërmande te loolu day nekk seen marque maanaam mooy dañuy am yërmande ci mboolem xeet yi ci mboolem mbindeef yi duñu bàyyi kenn loolu tamit dafa nekk loo xamante ne dafay mel ci ñoom kon nag ñooñu tamit dañuy daal di nekk tamit ñoo xamante ne boo leen xoolee ba ca biir dañuy xam yoon wi nit ki di jaar ngir jege yàlla ak yoon wi nit ki di jaar maanaam nit ki nan yan la war a moytandiku ngir moytandiku li nga xam ne mooy ndëgg sërëx mooy piège yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk euh, di di di sore nit ki borom subhaanahu wa taala comme li nga xam ne moom mooy nit ki kon war naa bari seetlu loola comme li euh, Cheikh Ahmadou Bamba waxoon radiyallahu anhu bi mu bi muy wax naan qultu fa man yurid salaha al-amali falyarkani lil awliya al-kummali iz bana jahran annama shuyukhu hadha az-zamanu julluhum fukhukhu mu ne li nga xam ne moom mooy nit ki li mu war a moytandiku maanaam mu ne képp koo xamante ne sa jëf bëgg nga mu sell maanaam nga bokk nga xam ne ñoom ñoo jokkoo ak borom bi mu ne kon na daw gaaw daal seet wari di dem sukkandiku jàpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàllu yi nga xam ne ñoom ñooy al-kummal mooy ñu mat ñi mu ne lu tax mu ne ndax dafa fees dafa feeñ biir leer ne sëriñu jamono ji moom mooy jamono moom la doon wax ñun moom suñu bos moom waxaale wuñ ko mais moom dañu suñu sëriñu jamono jii lu ëpp ci ñoom julluhum lu ci ëpp ci ñoom fuxuxu ay ndëgg sa rax lañ booy dëgg booy dem ci ñoom rek ñu di la piéger dugal la ci seen biir euh, daal lay sacrifier définitivement maanaam nga daal di nekk ñoo xam dañ lay sacrifier carrément mu ne ñoom noonu lañ te loolu dafa leer nañ na daf ne isbaana jahran la dafa leer biir ba pare mu nekk loo xam ne dafa feeñ maanaam nekkul lu nëbbatu nekkul lu làqatu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci suñu jamono ñun itam maanaam loolu mu maanaam waxaale wuñ ko sax suñu jamono moom maanaam dafa def non c'est catastrophique maanaam bu doon catastrophe sax ëpp na loolu maanaam jamono moom mu pire encore yàlla nañu yàlla sàmm loolu tamit moom mooy kon li nga xamante ne moom mooy ni xew ci euh, jamono ji te kon ñi nga xamante ne eh, kon moom la eh, loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax kon sëriñ kon da nga koy xoolee kon ci caractéristique yooyu kooku moom moo la mën a jàppale yóbbu la ci borom bi subhaanahu wa taala léegi nag mu am laaj boo xamante ne moom la ñuy laaj moom mooy ne nit ki mën na ne waa mais man sëriñ yi nga xamante ne moom ngay wax ni dañuy mën a wane nit ki ayib yi di ko mën a war ay di ko mën a tegtal yoon wi nga xam ne foofu la war a jaar di ko xamal li nga xam ne moom mooy nan la war a tegoo gën a jege borom subhaanahu jaarale ko ci yoon wi teg teg ko ko ci mbir mi maanaam kook sëriñ bu mel noon waaw man fan laa ko war a mën a gisee bu boobaa li ñu lay wax moom mooy ne important te ànd loolu yëpp nag li muy nekk nekk ne bëri na sëriñ yu feeñ te ay ndëgg sërëx lañ la amee tamit ay sëriñ yoo xamante ne noonu lañ mën a jegeñalee nit ci borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu lañu ñu amee ñoo xamante ne ay dëgg dëgg sëriñ lañ ñoo xam ne ku ànd ak ñoom ñu jàpp sa ko ba jox la borom ba teg la ci kanam borom bi subhaanahu teg la boole la jaxase la ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu boobaa ndax ndaxte borom subhaanahu wa taala eh, dafa ne walaw sadaqullaha la bu fekkonte ne nit ñi day dëggu nañu seen digganteeg seen borom kon day loolu dana nekk kon ab yiw maanaam kon dana nekk kon ne ngëm yàlla eh, eh, la leen sëriñ teg ci yàlla kon danañ ko gis danañu taseeg moom waaye tamit naka tamit borom subhaanahu wa taala nga xamante ne moom la wax ne masalan am man yujibul mutarra idha daa xanaa du yàlla mooy ki nga xamante ne moom mooy wuyu ki nga xam ne dafa loru su ko woowee maanaam kon nit ki su fekkente ne gis na boppam gis na moom dafa amee ay ayib gis na ne kanam noot na ko gis na ne war naa dem ci borom subhaanahu wa gis na ne am na ay xam-xamu nitu yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo tax nit ki daa iman leer xolam di takk di leer ci kanam borom subhaanahu wa di jaxasoo ak turu yàlla yi ak ay meloom jeex takk ci borom subhaanahu wa taala seey ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg wala yu mel noonu waaye nag moom xamu ko dundagu ko waaye mu gis ne moom bëgg naa mel noona loroo na ci ne léppam waxam jëfam doxalinam xelam xalaatam xoolam gisam demam dikkam léppam day dellu ci borom subhaanahu wa taala te loolu dafa nekk mu yittewoo waaye nag mu daal di xool ne kenn moo ko mën a jàppale loolu la gisul waaye mi ngi ci loru mu daal di yëg ne loolu nécessité la ci moom ni mu soxlaa lekk ak naan noonu la soxlaa loola loolu bu demee ba yëg ko loolu ci digganteem ak boromam laa budda munul ñàkk ngir ne borom subhaanahu wa dina ko wuyu dina ko wan koo xamante ne nit yàlla boo xamante ne moom dafay mat sëkk mën a jàpp ci loxo yóbbu ko ci yàlla ci loo xamante ne lu leer la loolu moom bu ci dëggoo noonu la ko borom subhaanahu wa leneen li nga xamante ne tamit moom mooy kon euh, yii yëpp maanaam day wane kon li nga xamante ne noonu la soobu ci yoonu euh, euh, yoonu nit yàlla yi nekkee li nga xamante ne moom mooy am solo te nit ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay jegeñalal borom bi subhaanahu wa taala léegi nag fii tamit mu am yeneen i laaj yoo xamante ne mën na ciy juddoo moom mooy tey bu ñu waxee ne ihsaan mooy mooy maanaam kon maanaam moom mooy ne xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu muy ki nga xamante ne daf lay yóbbu ci yàlla daf lay jegeñal borom bi subhaanahu wa taala te da dimbali Euh, nécessité boobu gis nañ ko xam nañ ni kat dafa war xam nañ ni kat jaadu na xam nañ ne euh, loolu day képp koo xamante ne euh, bëgg na ko noonu lay def waaye bu fekkente ne gisagu ko jamono ji feeg gisagu ko nan lay def ñu ne bu boobaa li muy def mooy li nga xam ne moom la mboolem borom moroom nit yàlla yi wax ne loolu moom mooy na yamandi na yamandi ci alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi waaye nag dégg-dégg bi ko boroom xam-xam yu mag yi ak nit yàlla yu njëkk yi déggee woon ko noonu. loolu nag topp ci loolu di jàngat loola di fexe nan la koy xamee di teg ci tànkam waa ba keroog borom subhaanahu di ko war ni ki nga xamante ne moom mooy euh, nit yàlla waaye nag nag xam ne fii gisagul nit yàlla boo xam ne ñoo koy teg ko ci yoonu yàlla mooy ne dafa dëggoogul diggante ba boromam subhaanahu wa ndax su dëggoo rek diggante ba rek ba pare loru yëg ni dafa loru borom bi dina ko ko wan te dina ko teg dina ko dina ko wan yoon wi bu boobaa mu daal di sóobu ci digganteem ak boromam. subhaanahu wa taala naka noonu tamit eh, su fekkente ne eh, beneen ngir ne eh, li yéen nit yàlla yi di la loola la ñaareelu mbir bi nga xam ne moom lañ lay digal itam mooy nga takkoo di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moom du deñ maanaam moom dafay jokkale borom bi subhaanahu wa taala te nit yàlla yëpp dëpp ci ne maanaam dëppoo ci ne salaatu ala nabi muy di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom day taxaw taxawaayu cheikhu tarbiya day taxaw taxawaayu sëriñ bi nga xam ne mooy tarbiya nit ki euh, sauf que rek moom bu nit ki duumee nag par contre tarxiisee du ko du ko ko wax ne ko maanaam du ko wax ak moom maanaam du wax ak moom comme ni nit sëriñ mën a waxee ne loolu moom mooy différence bi waaye euh, salaatu ala nabi nit ki saxoo ko da koy tarbiya da koy jaarale ci yoonu borom bi subhaanahu wa te loolu moom mooy euh, te loolu nit yàlla yi di wax loolu mi ngi dafa wax ne huwa alladhi yusalli alaykum li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur moom mooy julli ci yéen moom ak malaaka mi dañuy julli ci yéen euh, wa malaikatahu li yukhrijakum maanaam bu ko defee mu génnee leen min adh-dhulumati ci lënd bi ila an yóbbu leen ci leer ci leer bi kon lëndëm yi jaaxle gee lëndëm yi ñàkk a soobu ci yoonu yàlla lëndëm yi ñàkk nekk ci yoon wi nga xamante ne mooy tax ngiy gën a jege borom a wa ta'ala ci la lay génnee maanaam yàlla bu jullee ci yow loolu lay def mooy daf lay yenent bi sallallahu alayhi salaam yàlla daf ñoo digal ne nañ julli ci moom maanaam uh, yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon yàlla daf ñoo digal ñu julli ci moom waaye ba pare yenent bi sallallahu alayhi wasallam tekki ne képp koo xam ne julli nga ma ci man benn yoon man salla alayya marratan wahida sallallahu alayhi ashra marra maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ne ne ne julli na ci man yenent bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon comme que mbir mi noonu la demee bu boobaa dañuy daal di gis ne képp maanaam bu ñu koolee yi maanaam yëpp dañ ci daal di xamee ni kon képp ku julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dana julli ci yow fukki yoon bu dee benn yoon te comme boo ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, bu yàlla jullee ci yow fukki yoon te yàlla bu jullee ci yow daf lay génnee ci lëndëm yi di la yóbbu ci leer loolu kon boobaa dañuy xam ne kon ndekete julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf lay yóbbu ci leer daf lay gën a jegeñal borom subhaanahu wa taala day taxaw taxawaayu cheikhu tarbiya maanaam sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñu tarbiya ndax sëriñu tarbiya loolu lay jariñ mooy jëleen ci lëndëm yóbbu ko ci leer te loolu boo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana la ko defal waaye nag euh, nit ki am na niveau yoo xamante ne fépp pour mu yegg fa moom faw borom maanaam faw mu am euh, koo xam ne day maanaam sëriñ bu mat sëkk kaamil boo xam te ne dafay dem yóbbu ko maanaam jegeñal ko borom bi subhaanahu wa taala comme ni koo gisee léegi lii Cheikh Ahmadou Bamba waxoon léegi radiyallahu ta'ala anhu képp koo xam ne bëgg na loolu rek faw mu da dem na dem sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooy wàllu yu mat yi te matale euh, li nga xamante ne tamit kon boobaa yooyu tamit euh, yeneen i laaj moom mooy li ci euh, maanaam kon yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci yooyu moom mooy ne tasawuf bi kon léegi laaj beneen bi moom mooy ndax saxaaba yi xamoon nañ ko radiyallahu anhum bu boobaa tegtal bu wax ji moom mooy waaw waaye nag ñoom mën nañ ko bañ a xamee comme ni nga xamante ne noonu la ñu xamewul woon fiqh noonu lañ xamee woon xam-xamu fiqh te xamewuñ ko woon ci turu fiqh noonu lañ xamee woon xam-xamu naxwu te xamewuñ ko woon ci turu naxwu noonu lañ xamee woon xam-xamu tafsir te xamewuñ ko woon ci turu tafsir noonu lañ xamee woon mboolem xeeti xam-xam yi te xamewuñ ko woon ci turu woowa noonu tamit la saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum xamee woon lépp te xamewuñ euh, euh, noonu lañ xamee woon xam-xamu usul te xamewuñ ko woon ci turu usul noonu lañ xamee woon xam-xamu qawaid yi te xamewuñ ko woon ci turu qawaid Euh, euh, euh, noonu lañ xame woon xam-xam al ashbah wa nazair te xame wuñ ko woon ci turu ashab al ashbah wa nazair noonu lañ xame mbooleem xeeti xam-xam yi te xame wuñ ko woon ci turu woowa maanaam xam yi en soi moom xam nañ ko ngir ne lépp dafa dajaloo ci alquran ak sunna waaye nag xame wuñ ko woon tur yi nga xam ne moom mooy jargon bii ñu koy jëfandikoo loolu moom moo tax mustalax yi comme ni ñuy wax laa musaaxaata fil fil istilah lépp loo xamante ne ci jargon technique la terminologie la loolu xëccoo du ci am werante du ci waaye lan la ñuy xool mooy maanaa yi nga xamante ne ñoom ne nekk ci tasawuf maanaam te loolu moom moo tax ni borom xam-xam yu mag yi ñi nga xamante ne ñooy fuqaha yu mag yi ku mel ne masalan imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nga xamante ne ci mazhabu Shafi'i moom mooy ndënk bu mag bi mooy keno bu rëy bi moom mooy ki nga xamante ne ay waxam ci la ñuy dellu maanaam te moom mu nekk ki nga xamante ne moom bind na ci tiir yi ci domaine yu bëree bëree bëri ci xam-xam euh, moo xam ci fiqh moo xam ci usul moo xam ci aqida moo xam ci yeneen ak yeneen nga xamante ne téerim yi ñoom ñooy référence yi ba ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci ginnaawam laa bu dañu sukkandikoo ci ay waxam moom bind na téere boo xamante ne mu tuddee ko ihya ulumuddin mooy yee xam-xam diine yeet maanaam beesalaat yee salaat xam-xam diine yi te loolu xam-xamu tasawuf mooy li nga xamante ne moom ci la ko développé te boo xoolee xam-xamu diine yëpp daf ci dëkk dugal ci diggante pas-pas ci diggante euh, euh, Euh, fiqh ci ak yeneen ak yeneen maanaam ci tasawuf moom mooy yi nga xamante ne maanaam moom la euh, def te moom tamit leeral na ne euh, kon tasawuf maanaam am na juróom-ñaari eh, ponk maanaam juróom-ñaari ponk amma amma tasawufu fa fardu ayni la dal ghazali biduni mayni arkaanuha na'rifu minha sab'a sumtun wa ju'un wa wajtinabul bid'a wa tawbatun wa saharun wa uzla Euh, summa istiqaamatun fa ni'mat hasla maanaam lool moom mooy kon juróom-ñaar yi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñaari keno nekkoon nekk soobu ci yoonu tasawuf dafa nekk farata wax jii nag dañ kaa jël waaye nag euh, dafa fekk ne dafa dëppoo boole wax yeneen borom xam-xam lool tamit am na ay euh, leeral yuñ ci indi woon ba indi woon ci ñaar fukki audio wala ñaar fukki vidéo ak benn yoo xamante ne ku dem ci euh, YouTube bi wala ci euh, ci Rahiqul Makhtoum page Rahiqul Makhtoum ci euh, Facebook di nga ko fa fekk ñu leeral ci mboolem yi nga xamante ne moom lañu nekk di wax ni di leeral tamit ne mboolem boroom xam-xam yu njëkk yi ñu màgg yi ñoom ñëpp ay nitu tasawuf lañu woon amul kenn ku ci rëccoon ñoom ñëpp dañu sóobu woon ci yoonu nitu yàlla yi te loolu leeral nañ ko ci foofu ba yaatal ko fi kon du jar fii ñu koy leeral waaye rek ñu taxaw rek ci yi nga xamante ne ñoom ñooy keno mu ne kon fardu ayni la maanaam kon sóobu yoonu tasawuf dafa nekk loo xam ne ndax moom mooy tax nga ci jikko yii nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala ne nii di mel ci cosaan nii lay mel ci kon bu boobaa lii moom moo ko yóbbee mu dem ci alkonde gëlë nga xam te ne moom lañ gisoon ci njaal beenu saar bi kon nag bu boobaa ngir war warte mën a rek kooku farata la bu boobaa nag mu boobaa kenn ku ci nekk sa ay bopp la mu ne moo tax mu ne ponk yi nag xam nañ ci juróom-ñaar arkaanuha na'rifu minha sab'a mooy lan sumtun mooy bañ a bari wax maanaam di wax li am njariñ te te lu amul njariñ nga nga nga noppi ci di wax li nga xamante ne moom mooy li yàlla bëgg di ko digle di ko tere loolu moom moo tax noppi dañ koy wax di ko tagg waaye nag noppi jamono dañu waree wax loolu maanaam boobu nopp bu taxul ñuy wax noppi bi ñuy wax mooy nopp bi nga xamante ne da ngay nopp wëlif boosóori wëlif caaxaani wëlif eh, di commenter ay film di commenter ay match ak xeet yooyu caaxaan yooyu ah yooyu la ñuy wax eh, mooy kon fu wa juwoon ak di xiif xiif googu nag liñ ci jublu moom mooy koor wala bokk maanaam di eh, bañ di nekk koo xamante ne daa iman da ngay lekk ba féeg fi féeg ne kekk rek yow doo doo doo doo doo doo nga nga ci doo lekk maanaam féeg sa biir bi néewul kekk rek doo arrêté lekk naka noonu tamit saa yoo xam xamante ni yaa ngi gis ne kekk gi mu ngi wàññeeku rek nga dem lekkaat loolu taxul ñu loolu moom moom dañ koy tere lu tax ngir ne lekk gu bëri day day day day diisal yaram maanaam day tax bakkan bi di am doole waccinaabul bidaa ak moytandiku bidaa mooy nga nekk kon ci lépp loo xamante ne mooy sunna nga moytandiku bidaa sumtun wa ju'un waccinaabul euh, bidaa euh, wa tawbatu ngay tuub di dellu ci yàlla daa iman di gis ne kat ah man de il faut que delluwaat ci borom subhaanahu wa taala wasaarul ak tamit di nekk koo xamante ne euh, doo doo def ne euh, euh, guddi gi yëpp yëpp yëpp yëpp da nga nga xam ne yow daal da ngay julli gee rek tëdd wala boog nga nekk tëdd ba fajar gi weesu wala boog nga nekk koo xamante ne suba gi di beru beru li muy tekki tamit tegtalewul maanaam te nekk ci sa biir kër yow kese déedéet li muy tekki moom mooy nga beru wëlif nit ñu bon ñi maanaam mooy nit ñu bon ñi ak ñi nga xamante ne dañ lay soriloo yàlla maanaam nga beru leen loolu lañ ci jublu waaye di ànd ak nit ñu baax ñi nag moo gën beru boobu maanaam kon wa uzlatun wa wa tawbatun wa saharun wa uzla mu ne summa istiqamatun ba bi mu muy way way yooyu radiyallahu anhu mu teg ci ne euh, wa zaada shaykhuna al-Yadaali thamina taqwal ilahi zahiran wa batina suñu sëriñ al-Yadaali Muhammadul Yadaali moom rahimahullahu rabbi am teg na ci beneen juróom-ñetteel mooy ragal yàlla ci biir ak ci biti ñun nag ñu ne ragal yàlla googu ci biir ak ci biti mooy jëmmi tasawuf moom ci boppam maanaam du sax ponk la ci mais moom ci boppam mooy jëmmi tasawuf en tant que tel comme ni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala ragal yàlla daan ni bi muy wax ne lan mooy xaqiqatu tasawuf daf ni moom mooy nga topp yàlla ma topp ndigle yi daal di bàyyi ay tereem ci zahir ak ci baatin te loolooy ragal yàlla ni ko yàlla bëggi ni mu ko bañe loolu muy jëmmi sax tasawuf du sax ne ponk la waaye moom ci boppam boo ko xoolee muy jëmmi tasawuf te moom mooy tamit li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ngay jaamu yàlla kon saa su ne waaye comme si que yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul moom loolu mooy tasawuf Euh, leneen yi nga xam ne moom lañu ñu gis yooyu moom li ñu xam loolu tuddul tasawuf euh, léegi nag am naa nag lii nga xam ne ñooy ponk yële ñu wax tamit loolu tamit tariqatul euh, loolu tamit lu am bàyyi mat a bàyyi xel la moom mooy loolu mooy ak tariqatu saaniya maanaam moom mooy yoonu ñaareel bi waaye tariqatul ula mooy yoon bu njëkk bi nga xam ne mooy yoonu saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam yoon bii wax léegi ni al-Ghazali loolu la wax imam al-Ghazali rahimahullah loolu la wax loolu yoon la boo xamante ne mooy ñu mujj ñi moom la ñu tëralee tasawuf waaye yoon bu njëkk wa nga xam ne moom la saxaaba yi doon nekk radiyallahu anhum ñooñu euh, wutaluñ ko woon beneen tënk benn tënk teguñu ko woon ci kelo yi teguñu ko woon ci ponk yi dañ koo tegoon ci rek maanaam bëgg yàlla sopp yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi sopp ñi nga xam ne maanam di tegu ci alquran ak sunna désintéressé wu ci lépp ci lépp lu dul yàlla lu dul yàlla rek ñu désintéressé wu maanaam ñoom ci loolu la ñu nekkoon ma nekkuñu woon ci masalan di teg ne faw ñuy xiif faw ñuy euh, déedéet yooyu yëpp déedéet seen xol day aju ci yàlla ngir ne ñoom dañoo amoon cellte googu nga xamante ne moom mooy cellte gu cosaan googu kon ñooñu euh, seen maanaam loolu fokk ñu xam ne ko léegi nag Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom bi mu ñëwee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko delloowaat ci tasawuf bu njëkk ba maanaam tasawuf saxaaba ya radiyallahu anhu moom ci boobu la ko delloo ne ko ngir nga boobu maanaam loolu moom moo tax euh, waxuñu ko ngir wax ne euh, ñee lañ nekkoon baaxul wala boog ngir tuutal kenn wala ngir doye dal kenn maanaam dañ koo wax rek ngir ne euh, lii maanaam dañ ko wax comme ni nga xam te noonu lañ mënoon a waxee beneen ak noonu lañ doon waxee yeneen waxe ci kaw loolu nag kon insha ñu daal di jeexal li nga xamante ne moom mooy maana maanaam li nga xam ne moom lañu ñu waroon moom Euh, yenkewal woon ngir ñu gis ko bu boobaa nag ñu ñaan borom bi subhaanahu maam kon ñu jeexale ko ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent incha taala ci weeru koor gii di ñëw dinañu yeggal li nga xamante ne moom mooy li ci li ci tegu incha allahu taala ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala yoon yi nga xam ne mooy maay yu kawe yi nga xamante ne moom mooy yoon yi ñuy yéggee ci yàlla yi ñuy jegeñee borom bi subhaanahu wa taala ci kawe yi mu may ñu ñi nga xam ñu bokk ñi nga xamante ne ci koor gi dañ doon dañ ci ubbee ubbi nga xam ne moom lay ubbi nandite yu mag yi borom xam-xam yu mag yi ñi xam ne ñoom ñooy ñi jege borom bi subhaanahu wa taala te jéggi dayo ci cell te yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala may ñu fekkee maanaam ñu koor yi ak jàmm fekkee tamit bi nga xam ne moom mooy euh, euh, kooru déwén gi ci jàmm yàlla bu mu nekk suñu mujjantelu koor yàlla nañu borom subhaanahu wa taala gàttalalal yoon yi comme ni nga xam ne noonu la ko mi'raj maanaam yoon noonu lay gàttalalee dëpp yoon borom subhaanahu wa taala may ñu ñu jege ko ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy way jege ñi muy nitam yooyu nga xamante ne ñoom la tànn teg leen ci wetam jeexal leen ci boppam ñooñu nga xamante ne ñoom la jege ñalal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne seen biir ak seen biti yëpp jëmm yenent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu nga xamante ne borom subhaanahu wa taala war na leen boppam ba duñu duñu duñu duñu denc di ci ci ci ci ci di ci di ja jàkkaarloo ak moom maanaam di ko seede nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala ñooñoon tag bi mu naan shahida allahu la laa ilaha illa huwa wal malaikatu ba pare mu tekki ne wa ulul ilmi mooy ñooñu nga xam ne ñooy borom xam-xam yu rëy yooyu nga xamante ne ñoom ñoo xam yàlla ba di jàkkaarloo ak moom daa iman ci mboolem mbir yi ak mboolem euh, xew-xew yi yàlla nañu borom subhaanahu wa taala may ñu ñu nekk ñoo xamante ne doo dañuy tinkeeku ci mboolem li nga xam ne moo leen di tënk wëllu seen borom subhaanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla defal ci barke rasulullahi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom mooy sayyidul mursalin wa sayyidus sa'imin wa sayyidul muttaqin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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون